xool bu baax alhamdulilah alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين radiyallahu an saahibi al-xatmi al-muhammadi سيدي ومولاي أحمد بن محمد بن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسن رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا innaka antal jawwaalul karim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah iqraaran bi rububiyatihi wa irgaaban liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar sallallahu alayhi wa ala alihi al masabih ورع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قبل آمين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا ربي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله dañuy nuyu nuyu bu gaaw def muqaddima bu gaaw incha allah waxtaan waxtaan bu gaaw te di ngeen xam lu tax léegi tabaarakallahu wala qad mannana alayka maratan uxra boobu moom la ñu yàlla subhanahu wa taala defaral tey jii waaw ñëw nañ ci daaw ñëwaat ci ren te ñun ñëpp jarul baatin jarul xam-xam suñuy bët yi bët yi rek ko xoolee xam nañ ni yokku yokk na ci zahir baatin bi moom jaraf ñu ci dugg te lu ñu askanee lu ñu askanee yàlla te muy dëgg dafa war a yokk ndax yàlla moom moom lépp moom moom ñëpp moom moom lépp kon nag ñoo ngi yeesal suñu cant ci borom bi tabaraka wa taala hmm. di yeesal suñu ngëm ci moom yeesalaat nga sunu cofeel ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ni moo ñu gindi gindi defal ñu teg ñu ci siraatal mustaqim ba ñu am jot ne ëllëg dina dajeeg borom bi tabaraka wa taala wa man kaana yarju liqaa rabbihi falya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada lii nag kuñ mën a amal saalix ci àdduna jéggi ko wëcc ko par parloo moo nekk ci sa xol nekk ci sa xel loolu nag la danaa war a dem la dama ca ñiy faj ruux yi ak ñiy faj xol yi ñu saafara la ay jaam yoo xam ne tey dañoo dajaloo ne ñun de dañuy ànd ngir yàlla dañuy ànd di tudd yàlla tudd ñu bàyyi kenn tudd Allah subhanahu wa taala la ñuy tudd di ko màggal jël suñuy alal dajale togg togg yu baax jox jaam yi ñu bokk lekkandoo naanandoo mbokk yi gën a gisante gisante soppante euh, diggante ña nga doon defaru moo ngoog ah ñu jariñante waxante defante lu baax nit ñi ay coono ah ngir yàlla jóge ci ay dëkk ñiy dox ñiy war fas ñiy yéeg ci ay oto mu yi ngiro ñu sonn poussière bi dugg ñu yooyu yëpp ñu def ko ngir yàlla loolu su dul yiw xawul lu yiw si kaw suuf kon yal na yàlla fayal ñu leen yéen waa njuuxaan am ngeen sër bu rëy yàlla ngeen ko muurloo ah tabarakallahu lu yàlla rek wax naa leen du jeex mukk te du ya démb moom la leen yàlla fayee jotaay yu rafet yi di fi am te li gën a allah ndax xam na ni njaboot gi drapeau l'islam bi nga xamante ni seen maam yi góorgóorlu nañ ci coono yu métti ak fitna yu métti ba samp ko fii doonal nangu mukk kenn ko daan suuf incha allah kon nag yàlla yàlla jàppale leen sant nañ imam ñingu ak mu jot ni la koy defee wax yu rafet wax yu baax ubbiwaat ñu bu baax gën ñoo teg ci yoon yàlla yàlla fay ñu sëñ Ousseynou Faye ñii la ko daan defee moom sëñ Ndeye ak mu jot ñu ubbi kàddu wax ko ci turu famille bi wax ko ci turu dëkk bi turu maw dëkk bi kon ñoom it yàlla yàlla fay leen yaakaar na ñoom it suñ leen nuyoo nuyu nañ góor ñi nuyu nañ jigéen ñi nuyu nañ mag ñi nuyu nañ ndaw ñi nuyu nañ ñëpp dëkk bi yàlla yàlla doolu xéewal ñoo ngi nuyu tamit suñu mbokk mii nekk suñu ndeyjoor moom it ci teraanga gi la bokk ndax ak mu ñu defee conférence fii ñooy bokk toogandoo nii mooy oustaz Mouhamad Sow moom soxna Ndeye Sène mii ak soxna ummi ñoo bokkoon doon jàng sëy yi moo ko Dakar di àggale yëngatoom foofu waaye ci suba la ma woo ca suba teel la ma woo ne ma damaa am pas-pas ak yéene ngir ñëw yuuxaan comme na ma daan ñëwee ma ne ko ñu ànd comme nan daan àndee ñoo bokk suñu oto ñëwandoo ñoo ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér paay bu la xayma la nit ku baax la xam-xam rek moo ko ñor démb ci gàmm la fanaan teewul fajar mu xëy ñëw ànd ak ñun fii ngir bokk ñun yiw yi kon yàlla na yàlla fayal ñu ko moom rek mënoon naa ko jox micro bi léegi mu def waxtaan bi incha allah kii toog ci sunu càmmoñ soxna Seydou bu Njëgeen moo ko jur soxna Seydou bu Njëgeen alaaj Mouhamad Njëgeen moo ko jur tabarakallahu sunu doomu bàjjen la bokk ci magu daayira moom mu ñëw wéttili suñu ànd ak ñun moom it yàlla na ko ak mu ñu ko fi defee tamit mu daal di ñëw te yàlla teelal ni moo ngi liggéeyee ca Touba wala yëngatoo di liggéey waaye yàlla dimbali na ko ba démb mu def yitte ba ñëw ngir njuuxaan kon Diofane tey jii yàlla yëkkati na turam incha allah dinaa ci ñëw léegi bu baax baax baax ku yëngu rek na ànd ak yàlla ku bañ a fay bañ a yàqule bañ sa dara taxawaalu ci àdduna àndal ak yàlla wallaahi na am tabaarakallah moom sunu rakk la Abdoul Aziz Njegeen doom la ci El Hadj Mouhamed mu nuyu Njegeen ah moom it ñu ngi koy ziar comme ni ñuy ziaree Kara ndax ñoom ñii ñooy suñuy sang ñuy suñuy sëriñ ndax seen maam la ñu yaakaar seen maam lañ gëm ñoom ñuy toog waaw waaw kon nag suñ leen fekkee ci jotaay waral leen bu baax a baax a baax yàlla seedee ni suñu waxoon ne arrêté leen waxtaan bi duñ ci def sax ñaan dañuy ñibbi léegi waaw seen moom lañ yaakaar waaw kii ci toog mooy sëriñ Ousseynou Ndieguène la ci suñu bàyyi sëriñ Abdou Salaam Ndieguène mu alaaj Mouhamed Ndieguène tabarakallahu moo toog nii ànd nañoo tamit mbokk taal bi yu bëri section yëpp ñëw nañu waa tax taw yaa ngi nii sëñ Bac Seck waa Mbaqia ñëw nañu sëñ Babacar Ndiaye moo teewal mbokk yi waa ngees yi ñoom ñii sëñ Latir Mbaye ak seen i jigéen magi daayira bi jigéen ñi ñëw nañu soxna Laari Fall soxna Noé Ndiaye ànd ak seen rek ñoom ñëpp ñëw nañu def ay yitte def ay pas-pas ngir bokk ak ñun jotaay bi yiw bi ñoom leen di ziar waa Ndioufane tamit ñoom leen di nuyu ñoom leen di a ndax yéen lañ fekk ci tey waaye nag tabarakallah kontaan nañ bu baax kontaan nañ ci góor ñi kontaan nañ ci jigéen ñi kontaan nañ ci mag ñi kontaan nañ ci ndaw ñi kontaan nañ tamit ci wa dëkk bi ah Euh, li ma leen duñ duñu sànq du dara mooy rek ku bëgg a yëkkatiku te doo sangu saafara bëgg am bayre te doo takk téere da ngay ànd ak yàlla da ngay ànd ak yàlla jeex na jeex na fi ne nii ca Touba ca Dakar ca Jolof fépp ñoo ngay wax njuuxaan waaw ñoo ngay wax njuuxaan te nag daan nañ xam njuuxaan parce que dañ am kóllëre dañ am nangam dañ am am nangam waaye ñii ma leen tudd ñëpp ak ñeneen ñi ma ku ci tudd yooxaan laa ilaha illa allah moo tax ba tudd yooxaan kon yàlla may na bayre yooxaan boo xamante ni moo ko jaaralee ci kàddoom bi nga xamante ni moo gën a garaw lépp ci kaw suuf muy laa ilaha illa allah kon yooxaan am ngeen cër bu rëy ñoo ngi ñaan nag barke boobu wàcc fii tey jii yàlla na ko yal na yàlla naatalaat tund wi ñaanoon nañ ko daaw ñoo ngi ñaanaat yàlla yal na yàlla indiwaat ndox mi yal yàlla indiwaat gàncax gi yal na yàlla indiwaat fur yi yal na yàlla indiwaat dex yi yal na yàlla indiwaat jën yi yal na indiwaat yàlla yàlla indiwaat lépp lu teraanga boo xamante ni démb njuuxaan nit ñi ñoo naan jugee Kolda ak feneen ak feneen ak feneen di ñëw di wut ci teraanga waaye waa njuuxaan mosu ñoo dem fenn ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla delloo teraanga boobu ba adduna bi yëpp baax ñëwaat fii ci njuumaan di wut si fii teraanga yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla mën na ko wallahi laasi yàlla moom moom asamaan moom moom suuf loolu kenn sax du war ko wax moo ko moom su ko neexee léegi léegi mu naatalaat fii naatal ci façon yëpp nag xoola su ko neexee suñ muniru mu génne ci suufu njuumaan loo xamante ni ñëppay daw ñëw fii kër yi di jar cent millions yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def barke alquran te <laughs> am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar am nañ ci am nañ ci yaakaar li ngeen am sax Madina ak Makka amu ko yéen am ngeen ay xur am ngeen ay teyaan am ngeen ay dex am ngeen ay garab am ngeen ay fruit am ngeen nangam am ngeen sàngam am ngeen ay góor am ngeen lu nekk am ngeen ko Madinatul Munawwara ak Makkatul Mukarrama ay xeer rek ka fa nekk waaye ànd ak la ilaha illa allah moo tax tey jii tur yi gën a neex ci àdduna ak lekk yi gën a neex ci àdduna gratte-ciel gën a rafet ci àdduna hôtel yi gën a luxe ci àdduna soo koy wër da ngay dem Makka baa nga dem Madinatul Munawwara lan moo tax la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ànd ak ku baax ànd ak ñu baax ànd ak kàddu gu baax moo may loolu Makka moo ko may kon nag yéen ñu waxaan soo leen moyee ci yàlla te muy lu dëgg ci yéen incha allah lu yàlla defal teraanga Makka ak Madina tu mun a war a def fii ci Njuuxaan incha allah ak li ko wër yàlla ko yàlla def gis nga ànd ak ku baax dafa am solo wax naa leen ne leen Makka ak Madina ay xeet rek fa ne il n'y a ab yoon dañuy jël ay bomb bomb ay dynamite bomb moom la ñuy jël def ko ci suufu montagne bi mu explosé mu toj ñu mën a am yoon waaye xoolal Makka ak Madina li leen yàlla defal subhanallahi alazim amuñu fruit amuñu suuf amuñu garab amuñu ndox amuñu dara waaye comme foofu la laa ilaha illallah jébbee foofu nag kii yor laa ilaha illa juddoo ñu suur ko fa muy xeerul bëri yëpp di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa xoolal yàlla moo wëlbati adduna daan ne kat biir suuf kat am na yu ca nekk yoo xamante ni suñ demee ba ci kanam loolu mooy doxal oto yi mooy doxal avion yi mooy doxal usines yi ndax bu njëkk gileem la woon ak fas ak leneen waaye tey jii lan mooy dawal oto yi pétrole lan mooy dawal avion yi pétrole lan mooy dawal usines yi pétrole bu dee oto yi nga ne gasoil bu dee avion yi nga ne kérosène bu dee leneen nga nangam bu dee leneen nga nangam waaye lépp seen ndey mooy pétrole yàlla jël suufu Makka ma Madina yëpp mu roof ca pétrole ba mu fees dell pétrole boo xamante ni xamuñu sax xamuñu sax fan la toll xamuñu sax fan lay jugee ñoom ci seen bopp xamuñu ñaata baril de pétrole lañ yor seen suuf xamuñu ko xamuñu ko allah xamuñu ko loolu yàllaa ko def ngir terale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal imam As nee nañu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu jógee Makkatul Mukarrama aha di dem Madinatul Munawwara imam nee na amul fenn fu xayrul bariyati romb lu dul fu mu yonent bi dëggoon tànkam yàlla def na ko muy gisement gisement di mbell mbell du ndell ak mbell bokkul mbell mbell soit soit émeraude la soit or la soit jamaa la soit marbre la bu yeneen bi dëgg tànkam rek suñu suuf dañ fay fekk mu nekk pur pétrole baa mu nekk marbre baa mu nekk or baa mu nekk jamaa boo xamante ni ba tey ba tey Makka ak Madina laalaguñ ko réserve la laalaguñ ko xam yéen moo bari barke yonent moo bari barke xoolal dafa jaar rek yonent bi dëgg rek yàlla ne fi yonent bi dëgg tànkam barkeel naa ko waaye bi gars yi ko comprendre cinq cent soixante-dix la yonent bi juddu ñu dem ba ak vingt et unième siècle ñu soog a soxla pétrole junni at ak ñeent téeméeri at ñu soog a soxla pétrole nekkate pétrole bi ki nga xamante ni moo ko alimenté muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam marbre xool ni mu seeree ibru xool ni mu jamaa xoolal mu seere ndekete yooyu yëpp yàlla mu ngi ko jëloon def ko ci suufu ndëggu yéen ci yàlla Muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax alal dafa nekk ak teraanga ja ah su ma leen gisee ci ci ci leeratul yi ak ajjuma yi nga gis leen man de loo leen di jooy ku leen jooyoo ku leen jooyoo loo leen di jooy pétrole boobu nekk foofu marbre ba fa nekk alal dafa nekk milliards ya ngeen di jël ko def seen avion yooyu seen buur yi seen borom alal yor seen amir yi yor yooyu c'est pas les milliards de l'Arabie saoudite Arabie saoudite ko milliards ummatu Seydina Muhammad la kenn jooyloo la yow imaamu Makka kenn jooyloo la li la wax mooy nga taxaw waxat buuru Makka waxat ña fa nekk ne leen eh jël leen pétrole bi ngeen dem séddale ko way ñàkk ci jullit yi nekk ci àdduna bi jullit yaa ngi fii di dee xiif lu ñuy jooy lu ñuy jooy looy jooy looy guddal si kim fu la jooy loo sunu léegi da ngay gis ñu sant kan tukulóor ñu sant santu sëriñ jëmb tey jii nga dégg ñu ne làbbe la ñëwoon nañu defoon na délégation ñëw ca El Hadj Mouhamad ko ah yëngatu leen de sunu zone B tàng na de ñu ne ko ah lu tax mu ne ah oustaz yi dañuy waate naan yàlla yàlla yàlla yàlla ñeneen ñi suñu ñëwee nañu yàlla yàlla yàlla ba noppi wut tuuti meew ak suukar ak ak pëmbax ak tuuti xaalis ak nangam ak sangam jox ñu ñaari waaraate daa bokk kii di waaj a dee ndax xiif nga naan ko muñal wa bashiri saabirina inna allaha ma'a sabirin wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabri da nga koy jox mu lekk ba noppi nga soog koo waar biir bu xiif du dégg waaraate moo tax gaa yaa ngi raaxal raaxal yu métti dem nañ ba léegi ci àll bi soo demee jullit yi dañuy dem di xéewlu ci barke yooyu di di jël lekk ya di jël ci di jël ci liggéey ya te ña koy wallahi al azim wallahi alazim soo demee France wala Italie wala Amérique ñay joxe milliards yi ñuy séddale seen mbokk yi mbokkul jullit fii ci sunu àll yii wala ay pauvre lañu foofu ca France ak ca Italie waaye dañoo xam li xew xam jëmbalante xam bëgg kar seen kàddu kawe ca kaw loolu moom moo tax ñu jël leen alal di ko séddale fii ci àll bi sunu njaboot gi yëpp ñoo ngi ciy barkeelu ñoo ngi nii soo demee ca Thiès ca wutu kër Mamalaaji am na centre bu fa centre bi pour lan la pour recevoir xale yi dëkk fii am na ci ñu bëri ñu daan ànd ak Souleymane bi ay jullit lañu ci biir centre yooyu la nekk te soo duggee ci biir ñu def ci insigne yoo xamante ni yow waroo koo takk waroo ko laal xam ne loolu doye di jullit yi la waaye doli doye di waa Makka la ndax ñoo yor milliardu l'islam yi gars yi war nañu fit wax leen ko li ñuy bëgg a rey rek ak waaraatee gëm leen yàlla da amoo leen tawhid da di shirk da ngeen bokkaale yàlla da di loolu rek la ñuy loolu rek la ñuy sonalee loolu rek du ñu indi xaalis du ñu indi ay projet du ñu indi lu ñuy jëriñ soo amee projet sax ñu xam ni ab tijaan nga wala murit nga duñ la financé tariqa lañ bëri lii te tariqa moo tax l'islam fii ci ci ci Afrique noire waaw seen bi fi yëpp gëstu nañ ko seet nañ ko waxuma la Sénégal mais Afrique de l'Ouest yëpp ba ñu gëstoo quatre-vingt-quinze pour cent ñi dugg ci diine ñëpp te waa kër Cheikh na Ahmada Tidiane ñoo la tuubal waaw yow xanaa da nga fàtte li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam yàlla gindee ci yow benn nit moo gën li nekk ci kaw diggante asamaan ak suuf benn nit benn nit benn nit bu yàlla gindee ci yow mu wax la ilaha illa moo gën moo gën asamaan ak suuf nga def ko wurus ba mu fees may ko benn nit ah nañu góorgóorlu waa Màkka war nañoo wax ak ñoom du ma ga su ma waxee Madina waxuma xabru Yonent bi ñooñu ñeme waa wax ak ñoom waaye ña ña yilif Màkka laay buuru Makka wëlbatiku nga tuut na nga wëlbatiku nga jël alalu l'islam bi pétrole diine bii nga bàyyi ci nga bàyyi avion yi def nga bàyyi jet privé yi def nga bàyyi casino yi ngeen di dem di foy ca ak Suisse ak Amérique ak Maroc dem di ay jànq di fo di naan tàngara di sànni ay di def ay jeu di def ay jackpot bàyyi leen ko imaamu Makka yow laay waxal bàyyi sa jooy yi kenn jooy loow sëñ Mor ko wax sëñ Mor Talla Ndieguene imaamu Massa sëñ Mor Talla nee nga bàyyi say jooy te nga wax say kilifa ne leen nañu jël milliards yi ñu jox ko nekk fii ci Afrique ak fudul Afrique di sonn amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan te seen xol ya moo ngi fees la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ku la jooyloo ku la waaraateloo kan moo kan moo la yaballoo fii ay nit pour ngay seet ndax am nañu tawhid wala amuñu tawhid lu ci sa yoon lu sa yoon xanaa xamoo ne ci jihaad sax jihaad laa wax soo demee ba tiim yéefar di ko waaj a cox mu ne laa ilaha illallah waratoo koo rey ndax xamoo ndax dëgg la ci moom wala dëgg ci moom sa yoon bu mu nekk ci ndax jaasi yi moo tax wala lu mu bëgg dund déedéet wax laa ilaha illa allah soo ko am nga bàkkaaru ku rey am nga bàkkaaru ku jullit ñun même bu dee sunu ngëm dafa woyof tamit wax na laa ilaha illa allah nangu nañ ni yàlla mooy yàlla gëm nañ ni xeerul bëri nit mooy Seydina Muhammad yàllaa ko yónni gëm nañ ko te ñun sax soo xoolee ñun ñi ñuy jiiñ bokkaale yi ñuy jiiñ sirk ñun ñoo leen tane ñun ñoo leen tere fukki junni ñoo leen raw sax waaw nañu góorgóorlu te xam li lan mooy diine waaw li ñu ni ñu bëgg jàppee diine du noonu du noonu nañ indi alal bi <laughs> nañ indi alal bi ñu séddale ko waa islam bi nan dugg ci àll yi wut ay projet dimbali xale yi dimbali xale yi jullit yi wutal leen ay école wutal leen ñuy fajoo toppatoo leen dimbali leen ñoo ngi roppat sunu xale yi di leen yóbbu yàlla bi ngeen dëgg xam ngeen li may wax bu baax yàlla ñu yàlla dimbali tabaarakallaa wax naa ni waxtaan bi mënta yéex introduction bi mënta gudd xam nga lu tax damaa xool léegi bi ma waa ji di jox six heures moo jot kon daanaka une heure trente la ñu war a am ah yéen ngeen bëgg ma waxtaane ilaha illallah ci une heure trente te yeneen bi jàngalee ilaha illallah treize ans problème amul mbokk yi ma ne ngeen bëgg ilaha illallah ci une heure trente te xëyul bëri bi Seydina Muhammad jàngale laa ilaha illallah fukki at ak parce que xayrul bariyati moomu ma lay wax yàllaa ko yónni man yàlla yónni moom moom laa ni ñu war a becceeku man damaa dër tax mujj muuma xayrul bariyati moom dafa set wicc ba lu mu wax ñëpp ne gongo man damaa bari bàkkaar ba su ma waxee ñëpp xam ni kii daa doy xajul bëri nit su ma wooyee yàlla wuyu ko su ma wooyee du dem ndax samay bàkkaar xayrul bëri yëpp yi. sallallahu alayhi wa sallam. am na ay mu'jizaat am nay karaamaat yu mu am moom sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ni soo ko weddee léegi su ko neexee mu def ko man aw ma lu kii am li mu am yëpp mu bëgg mu def ko ci fukki at ak ñëpp man ñu wax ma ko pour ma wax ko ci une une minute une heure trente minutes problème am na waaye nag attention attention attention du nu yonent bi nag waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba mujj wax ne ashaabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaytum iqtadaytum sama saxaaba yi ay étoiles polaires lañ yoo xamante ni képp koo xamante ni topp nga seen ginnaaw da ngay jub ndax maa leen defar ba ñu mel ni man ku leen topp rek da ngay mel ni man Muhammadu Rasulullahi nga topp waaw te yàlla wax nañu ne wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim yàlla nee na yellul daganul rafetul baaxul yiwul ci jullit boo xamante ne nee na laa illa allah muhammadu rasulullah yàlla dogal dara wala yeneen tam bi dogal dara mu naan waaw lu tax lii lu tax nangam di am choix bu muy am ak xalaat bu am ak jékki-jékki bu muy am ci dogalu yàlla boobu wala dogalu sayyidina muhammad déedéet warul yellul baaxul rafetul yiwul correctul jullit bi li ko war rek mooy mu jébbalu ci allahu jalla wa ala waaye li ko war mooy mu def soppeem di xaritam di kilifaam di ki mu war a roy ci zaahir ak ci baatin ci guddi ak ci bëccëg ci li mu bëgg ak ci li mu bañ muy sayyidina muhammadu rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal-khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi al-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim waral di julli ci Seydina Muhammad ah waaw xam nga lu tax mooy tibbul qulubi wa dawaaiha ah waaw tibbul qulubi wa dawaaha sallallahu alayhi wa sallam xol yi feebar yëpp dinañ ci moo ci gaaw. sallallahu alayhi wa sallam mooy daa moo xol soo bëggee nag saafaraam di gaaw ci yow day bari luy julli ci moom ma mbokk aha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi dugg ci waxtaan wi fukki at ak ñett woote na ko lan la doon woote pas-pas ban pas-pas pas-pas boo xamante ni dafa tënku ci benn kaddu kaddu googu mooy laa ilaha illa allah ndeysaan muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aha pas-pas boobu soo ko amee moom la wax ku am tawxid tawxid mooy wéetal yàlla wéetal ko ci jëmmam ji wéetal ko ci jëfa bi wéetal ko ci turam yi wéetal ko ci melam yi moom yàlla subhanahu wa wéeru ci jëfam yi moom wax nag soo amul tawxiid da ngay nekk ci benn daaira bu bon benn mbooloo bu bon ngay dugg la ñuy wax daairatul mushrikiin mooy mbooloom bokkaalekatu yàlla soo amul tawxiid da ngay nekk ci shirk shirk mooy yàlla ak ndend qul ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mooy tawxiid ba mu soo ci nekkul nag mooy ci wéetal yàlla subhanahu wa taala da nekk ci bokkaale yàlla te yàlla nee dina jéggale lépp ba mu des ku ko bokkaale ma ngo kon benn aqida soo ko amee am nga tawxid soo amee aqida yu bëri yaa ci surtout te xol bi nga xamante ni moom la yàlla reconnaître ëllëg te xol ba borom war a dem aljana mooy xol boo xamante ne dafa set wicc laaj amul benn sax sax sax bu ñuul amul benn tilim tilim mu set wicc dala ko raxas muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah yow ma laa yanfahu maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin qalbun salimun nag mooy xol boo xamante ne laa ilaha illa allah rek rek laa ilaha illa allah rek moo nekk ca biir amul benn benn benn lu toll ni bépp ci bokkaale yàlla ba nekk ci xol boobu xol boobu mooy xalbun salimun xalbun salimun nag soo amee su ëllëgee yaa ki gën a setle xol ci kaw suuf mooy xeyrul bëri di Seydina Muhammad yéenay ànd dugg àjjana yàlla ci yàlla boole ma ko kon noppi nañu góorgóorlu bu baax kaddu gii ñu wax ni moom la ñuy waxtaane mais du caaxaan fukki at ak ñett wax naa leen ne leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ko ci diggante ak Madinatul Munawwara di woo gaa yi ci benn kaddu muy laa ilaha illa allah treize ans mais loolu amul moo signifié sëñ te boobu julli julli amul woor amul jëli azaka amul dem màkk amul amul benn ci xalaat yi ci pratique religieuse bu am yonent bi moom mooy jaamu yàlla ci diine Seydina Ibrahima alayhi salaam fukki at ak mu jàpp nit ñi di leen xëcc di leen woo di leen di leen di leen waar di leen jàngloo alquran di leen naafiloo ngir lan ngir jàng ak ñoom di di di jàng alquran ci guddi ngir lan seen xol mën a mën a mën a dékku laa ilaha illa allah xam nga lu tax parce que xol bi su rafetee su setee su laabee moo ngoog su amee safaawu moo ngoog ba ba sa cuuti day mën a conditionné tëri ngir ñu mën a jaamu yàlla xam nga ñun suñu problème mooy loolu moo tax ñun ñu sonn amuñu na soor yonent bi treize ans pour ñu mën a julli ñun ban am na xale yoo xamante ni sax cinq ans lu ñu nekkee xale yu ndaw ci daanaka ay liir la ñuy commencé allah akbar di jaxase di jéem a julli di sooy julli ñu lay jot tamit xale yu ndaw yu tuuti te xam saxaaba yi jaaroon ñun jaaroon ñu fa mooy tarbiya boobu <coughs> moo tax mu nga taw yi buur yi fonk tarbiya waaye tarbiya tamit dinañ taxaw tuuti bala ñoo def bu Muhammad moo tarbiya treize ans ku dul yonent bi ñaata nga war a tarbiya hmm? cent trente mille ans nga war a tarbiya te fi ne taay bii ku ci ànd ak yow ñaari ne la day àgg ci yàlla par force te yonent bi yar indi nga mais loolu nit ñi war nañ koo laaj seen bopp yi ah bii léegi nga ne àgg nga ñetti nga ne àgg nga weer rek nga ne àgg nga at rek nga ne àgg nga te saxaabatul kiraam ñu tardé leen treize ans point d'interrogation xalaat leen ci te keneen tarbiya cheikhul murabbiin sayyidul murabbiin muy sayyidina Muhammad ñi tarbiya yëpp yonent bi mooy seen kilifa. treize ans ngir ñu a julli treize ans ngir ñu mën a woor treize ans ngir ñu a génne asaka treize ans ngir ñu a pratiquer seen diine ni mu ni mu waree. moo tax il faut ilaha illallah suñ ci delluwul. lu ñu mënti julli tamit julli gu njàdd lay doon lu ñu mënti woor tamit du baax parce que xol bi nga xamante ni moo war a pratiquer jëf yi xol ba daa feebar xam nga wax naa leen illa man ata allaha bi qalbin salimin waaye fee yàlla nee na fii qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan waaw ah. lépp loo mën yàlla nee na marabu seen xol ya daa feebar fasaadahum llahu dañ doon dof doflu dof pour far dof fasaadahum llahu maradan dof doflu nga far dof boobu tax ci dof am na ñoom dañ ñoo dof doflu ba dof di jéem a dof doflu di xëcc dof di xëcc xëccul dof di woo dof di jéem a xooki dof di jéem a gis jëfi dof ba mujj dof bokku dof dof bi nga xamante ne daa dof ñëpp xam ni daa dof rama ma jàpp wala jinne wala mu hmm. waaw jaar ba mu jaar ba doon ba zaadahum allahu maradan yàlla mu jaarul turam kon xol bi nga xamante ni moo war a mën a pratiquer diine mooy xol bi nga xamante ni dañ ko war a laabal ko loolu mooy tasawuf tasawuf bi gars yi di wax di ko contre di indi coow di nekk ñu ci werante bi loolu mooy tasawuf mooy fexe ba nit ci xolam raxasu set nga ñëw indaale say jikko yi bon sëriñ bi defar la yo nañ la jox ne la day def astaghfirullah day def laa ilaha illallah bàyyi nelaw yi del teel a jóg bàyyi jotaay jigéen ñi jotaay wax yu bëri waxtu ko moo wax yu bëri mu génn la ne la maamul dalal waa cër sëy ba raxas la la raxas par benn waaw di xool si jikko yu bon da ngaa rëy da ngaa gis sa da nga waaw ay jikko yu bon yu bëri mu gis ko ci yow di ko raxas partout par ndànk ànd gi ngay ànd ak moom day dem ba raxas la ba nga sa bitti moom la Cheikh Ahmad Tidiane wax xanaa ko ba ci démb te jotaay yoo ma doon def te lii euh, euh, lii Malick ci annexe ba waaw Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu nee na nee na inna rabba subhanahu wa taala yu'badu laa li xaradin hmm? bal li kawnihi ilahan yastahiqu al uluhiyata wal ibadata li zatihi taala wa lima huwa alayhi min mahamidi sifati al aliyati wal asmai al bahiyati mu ne wa kaza al cheikhu yushabu la li garadin bal li tajdibahu muwalatuhu ila wilayatillah Cheikh Ahmad Tidiane ko radiallahu taala nee na kenn du jaamu yàlla ngir xaar dara dara ngay jaamu yàlla mu ne dañuy jaamu yàlla parce que yàlla day yàlla joo xamante ni yàlla day yàlla joo day dafa yeel dafa yeel ñu koy jaamu parce que moo bind ku bindul kenn war waa jaamu yàlla moo bind moom la ñu war a jaamu Cheikh nee na tamit yàlla subhanahu dafa am dafa am dafa am ay ay ay ay ay ay melokaan yu moom yàlla dafa am ay tamit ay tur yu rafet lu mel laa ilaha illa allah xool ni mu neexee ci xoolal ni mu nekkee ci xel xoolal ni mu nekkee ci nopp waaw mu ne yooyu la am mu ne wa hadihi al ibadatu al ulya mu ne bii mooy jaamu yàlla bi gën a kawe ci jaamu yàlla yi bii du jaamu yàlla ah ibadat tijariya déedéet du jaamu yàlla commercial nga xamante ne da ngay jaamu yàlla pour rey àjjana wala safara wala turu yeneen àjjana wala nangam ak nangam waaye mu ne wa kaza ak shirku mu ne naka noonu ak sëriñ tamit yëpp xamu dañuy ànd ak moom laa ni kenn du ànd ak moom ngir mu faj sa aajo wala ngir mu jox la saafara wala mu jox la nangam wala mu dimbali la ci nangam wala mu ñu fekk la mu ci jëla mu ne sëriñ kenn du ànd ak moom loolu ñu ne ko lu ñuy ànd ak sëriñ mu ne li daj di boobu da ngay ànd ak sëriñ ndax mu mu jañ la mu puus la mu puus la lan ñu ne ànd gi nga ànd ak sëriñ bi puus la ba nga mën a méngoo ak yàlla loolu mooy lan nga daal di mën a soo koy def tamit Cheikh na Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu wax nañu nee nañu soo koy def da nga koy defee min haythu yarda la min haythu tarda soo koy def da nga koy def ni ko yàlla bëggee te dañ koo def yow ni nga ko bëggee soo koy bàyyi bu ko bàyyi yow ni nga ko bañee waaye bàyyee ko ni ko yàlla bañee min haythu yarda la min haythu tarda Sofyaan ci du wax mukk ana wuu rek la yor wuu rek moom rek la yor moom su waxee moom yàlla la yor waaye moom nii xool jumbu ko déedéet góor yàlla du wax loolu góor yàlla du def loolu ndax dafa am lu mu bëgg dafa am ci lu muy taxaw dafa am loo xamante ni moom lay moom lay njort ngir yàlla subhanahu wa taala defal ko ci ay teraanga kon mbokk yi il faut que ñu yeesalaat sunu jaamu yàlla subhanahu wa taala yeesalaat suñu góorgóorlu ci yàlla ndax góorgóorlu boobu ak jaamu yàlla boobu moom mooy tax ñun ñëpp ñu mën a texe àdduna texe àllaaxira te buntu bi ak yoon wi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wan nañu ko wan koo xamante ni wan gu wér la wan gu sell la wan gu rafet la yàlla ñu ko muurloo loolu moo tax sofiyanke yi ne la ilaha illallah ci boppam kalima la waaye bi maana kaddu la waaye kaddu la boo xamante ni dafa am maana waaye maana bi li muy foor foor foor jëf gi moo ko gën a foor maana bi dañ koy dégg kalima bi dañ koy dégg di kontaan waaye soo dikkee la ilaha illallah ba noppi war nga dem la ilaha illallah di ko wax di ci kontaan di ci def ay waxtu waaye nag duñ pratiquer la ilaha illa allah te la ilaha illa allah du kaddu gu ñuy wax kese wax ba noppi pratiquer ko parce que soo ko yàggee wax sax da koy pratiquer pourquoi parce que soo ko yàggee wax day dem ba mujj raxas sa xol raxas sa xol du ko raxasee xol bi day mujj wàllu cër yi set gi nekk ci moom moom xol bi cër yi dañuy mujj nangul yàlla dañu daan yàlla ci yàlla defal aawo jub ba da lay yomb topp yàlla da lay yomb julli da lay yomb day nekk ci sa xol waaw ah, su julli jotee soo déggee ñu ne Allahu akbar noonu nga kontaan eh amati naa gën a déglu yàlla yàlla nee na waay waay waaye inna haada kabiratun nag yàlla nee na am na ñoo xamante ne suñu déggee noonu dañuy seeraat Allahu akbar ñu ne woo woo waay ay waay waay waay noonu def nañ ay xaaral ma julli ko te génn ci yàqu nga inna innaha la kabiratun illa ala alxaashiina alladina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiun yàlla nee na julli diis na waaye am na ñu mu wees ci ñoom yàlla nañ ci yàlla boole am na ñoo xamante ni du fajar jotee soxla ñu radee julli jotee rek seen ruux ya mooy mooy yeewu alxuraan sax am na nu mu leen taggee tatajaafaa tatajaafaa junubuhum anil madaaji' nee na seen wet yi seen wet yi mooy sax ay puso alxuraan nee na ay puso lay sax seen wet yi di leen jam waaw dañuy nit nit ci lal bi rek daal di mujj jug dem julli ji xam ñu sax ñu leen tax a jóg kanam ci yàlla boole lay tànn noonu la leen bàkkaar noonu la ñuy séexloo bàkkaar tamit waaw noonu la ñuy séexloo bàkkaar waaw dañuy séexlu bàkkaar waaw lay tànn duñ ko fàttalikoo sax seen xel tey bàkkaar duñ ko fàttalikoo rek bëgg a rendi seen bopp ndeysaan yàlla ci yàlla boole day diis ci ñoom day diis pour toog ñoom pour ya rek ñoom ñu jubal yàlla di jéggul yàlla rek ndeysaan ndeysaan yàlla nañu yàlla jégal ñun ñëpp wallaahi yàlla nañu yàlla jégal ñun ñëpp yàlla nañu yàlla suturaal ñun ñëpp ñun ñëpp yàlla nañ dem aljanna wallaahi am yàlla nañ ñëpp dem aljanna wallaahi xas nañ ko xaaj nañ fa wallaahi yàlla nañ dem aljanna yàlla nañu yàlla suturaal adduna ak alaxira jaay Seydina Muhammad yàlla bu yàlla xool suñ benn jëf wallaahi su ko xoolee ñu ñëpp safara la jëf wallaahi wallaahi ne sax waaw waaye yéen man de ah yaatu na de moo tax Cheikh Ahmed Tidiane ne ko allahumma magfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali yàlla sa njëg sa njëggal laa gën a nga laa gën a moo gën a yaatu samay bàkkaar waaye sa yërmande laa gën a yaakaar ci sama jëf kooku mooy alfaqru ila allah ya ayuha nnaasu antumul fuqaraau ila allah mooy nga jàpp ni yow te dara mënu laa yóbbu ci yàlla te benn julli mënu laa am te dara lu waaye yërmande yàlla mu ngay wut yàlla ñu yàlla def loolu moo tax mbokk a ci laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah bi yëkkati bi neex na sikkat si xubba la waaye jëfe bi nañ ci góorgóorlu moo tax sofiyanke yi ne laa ilaha illa allah fukki xaraf la ak ñaar xaraf bu ci nekk dafa am jëf bu mu àndal xaraf bu ci nekk am na jëf bu mu àndal soo matee fukki jëf yi ak ñaari nag yow dund nga laa ilaha illa allah soo ko waxee wax nga laa ilaha illa allah soo ko waxul wax nga laa ilaha illa allah ñu ne bi ci njëkk mooy lam bi lam bi nee nañu mooy ab mooy laab te laab kat maa ngi leen di wax leen de laab am na lu ci nekk lu ne inna allaha yuhibbul mutahhirin ndekete yoo laab kat koo xamante ni du tardeel sangu janaaba du tardeel sangum setam du tardeel njàppam te fu mu toll moo ngi ànd ak laab est ce que xam nga ni kooku yàlla daf koo bëgg yàlla nee na man damaa bëgg ñii laab laa ilaha déglu leen may xalaat yàlla nee na daa bëgg ñii laab kon kuy laab yàlla bëgg na la moo tax laa ilaha soo bëggee sóobu li ci jëkk mooy da ngay laab laab laabu sharia ak laabu xaqiqa yëpp nag laaj bu zahir mooy dem ca duus ba laal ndox jëli jàpp laabu baatin mooy nga laabal sa xol laabal sa ruuxu laabal sa xel yëpp su nekkul woon bi dinaa tojal laab bu baax a baax a baax ndeysaan laab dafa yéeme te nag war nañ cee góorgóorlu bu baax góor ñi war nañ cee góorgóorlu jigéen ñi war nañ cee góorgóorlu ndax am na ñu bëri tey jii ñoo ngi umu ñàkk a laab moo leen um ñoo ngi jàpp ni raba leen jàpp wala faru rab wala liggéey wala làmmiñ wala cet fekk dara jàppu leen ñàkk a laab moo leen jàpp moo um soo bala ngaa gën um nag nga dem nag ñu bindal la saafara nga sangoo yàq nga ah alquran nga def ko fa am sobe da ngay am ko wax mën a mais yow yow moom lu tax si yow sax day umu kuy toogal yow sax day umu yàlla na ci yàlla am solo laaj dafa am solo nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu ci laaj jigéen ñi ku ci sa réew ñëw ba mu jeex bul taxawaaru demal nga sangu ji soo sangu ji di mën julli ji bu ci kenn julli te yor a njàpp wóorul loolu jullit du ko def xale yu góor yi ku ci génn jugal nga dem sangu ji ku ci ànd ak sa soxna jubal nga dem sangu ji ku ci ànd ak sa jëkkër jubal nga dem sangu ji laaj dafa am solo nit ñi nag ñu ne nii dañ koo ñàkkal fayda sangu ba set dañuy rax seen saabu yéen dem seen yoon fekk ñoo ngi xeeñ ca malaadi ga ya ndax set ñaareelu amis bi ki laa ilaha illa allahu mooy asalaatu mooy julli asalaatu julli loolu tamit su ñu nii dañ ko wax tàggale lool ci réew mi rawatina ndaw ñi kenn nanguutu la julli waaw lu tax du ñu julli lan moo tax doo julli yaa ngi yéen incha allah maa ngi rafetlu rafetlu rafetlu lan moo la tàggaleeg sa borom bu tëdd bi nga xamante ni nit ñi benn yoon ñu am rencontre ak seen kilifa tey jii boo gisee màcc bala boo gisee yàlla xam te doo ko bëggee gis sax doo ko gis far. waaye moom su la bëggee gis la léegi allahu jalla wa ala nag may na la juróomi yoon yoo xamante ne da am rendez ak moom ci bis yow nga ne soxla woo rendez-vous yàlla loolu mooy duma julli te ku dul julli xanaa xamoo kenn mënu laa kenn mënu laa du yonent du sëriñ du borom xam-xam du wëriyu du xutbu kenn mënul rambu ku dul julli sëriñ ba lu muy mën ci yow daal day fekk ngay julli loolu foog daal léegi am ko ndaw ñu yëpp ñu bëri léegi koo ci wax moo ngi naan la julli gi nangam julli gi sàngam julli inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli day teye def lu bon day teye mooy day teye nangam kon ku deful lu bon moyoo jarul ñuy julli dégg nga xalaat yu bon yooyu ñuy wax lii xalaat yu yëppal la lii ku ko wax dañ laa war a rey ci diine pomp li bu toll ni ngay wax ay xalaat yoo xamante ni dafay mujj di ko araamal c'est grave am na ci ñu bëri tamit ci xale yi dañuy wér di ay fan ñetti fan ne dootuñu julli lu tax doo am na ci ñoo xam ne soo waxee ñun la soo ay kaay julli mun la julli fa yeneen julli fa yeneen mooy lan julli fa yeneen mooy lan wala soo waxee saay saay boobu rapport bi mag boobu saay saay bi soo dee mu ne ah leen seen i julli yéen da ngeen di julli di wax asalaamaaleykum ñun dañuy julli te duñu sëlmal yaa bon yaa bon te a fen nee na ñoom dañuy julli te duñu sëlmal ñun nag dañuy wax asalaamaaleykum di sëlmal mais bi ñu sëlmalee tamit dañuy julli waat ñun kon kenn suñu jullee amul sëlmal dégg ngeen ma duñu sëlmalee dañuy julli waat parce que duñ julee suba dañuy julli tisbaar julli takkusaan julli timis julli gee kon amul sëlmal léegi ne dañ lay jéem a gëmloo ne am na loo xamante ni soo koy dund wala ngay zikkar laa ilaha illa allah sax la lay ñu ne doo koy zikkar sax aha yaa ngi julli julli boo xamante ni amul sëlmal te julli daa am sëlmal xalaat la xalaat bu bon la bu leen ci kenn nax yéen ndaw ñi dem leen du julli ngeen dem julli ji wér de bu mu ngeen bañ a julli te ñi ñu gën a yées soo waxee ñu ne salaat fàtte la ñuy si kat salaat fàtte bu kan xanaa du salaatul fàtte abu cheikh na ahmad tijani déedéet déedéet sa salaat fàtte maam fa jëlal d'accord sa salaat fàtte maam jëlal pour sa liggéey waxal pour sa sëriñ waxal waaye bu cheikh na ahmad tijani du tàggale kenn ak julli déedéet délégué ba ci julli waaye salaat sax ngay xalaatu du salaat mooy julli faatihi muy seydina muhammad yonent bi dem ba tëdd ci lalu faatu sallallahu alayhi wa sallam dem ba ci lalu faatu cinq cent soixante-treize yonent mu tëddee xoola mu niw li fi ci lu baax yëpp yëpp yëpp li yiw bi bàyyi fi yëpp daal ne maa ngi leen di dénk julli wax loolu am na lu signifié te léegi li ci gaaw mooy ñi koy araamal di wax xale bu julli ay ustaas lañu ay borom xam-xam lañu ay sëriñ lañu di ko teg ci ay xalaat yu xamante ne xalaatu philosophe la ay xalaatu Descartes ak ñoom nit si la ñuy jël di ko transposé ci biir diine ji di jéem a nax xale yi bu leen dugg ci détail yooyu su julli jotee dem leen julli ji du seen bi julliwul dem leen julli ji ndax su yomal xiyaamee du ñuy saas sëriñ bi ci biir sabara yow doo ko fekkee yow duñ lay saas ci biir sabara sëriñ bi du ko fekkee du ci mën tus bala su bu leen mën a di dara soo dee ñu suur laaj sëriñ bi wala sëriñ bi fekkee ñu suul laaj moom damaa laaj bët ki démb ci lycée ba ma doon defee conférence man leen est ba àdduna amee ba tey man de kër ma maraaji laa juddoo ba tey jii musuma gis benn sëriñ ànd ak moom ci biir ndax njuuxaan mus na fee am ndax seen tund yi mus na fee am su musee am ku ko mus a gis na ma loxo ma bàyyi waxtaan wi léegi incha allah kenn duy gis solo kenn mus a gis taalibe dee sëriñ ba ànd ak moom ci biir gis wax leen déedéet waay mosoo leen koo gis mosoo leen gis taalib sëriñ ba dee taaliba bi ne daa gëm a gëm a gëm a gëm a gëm a gëm ba ne su leen wax sëriñ bi mu gën koo dégg déedéet xanaa am na ci ñu réew ñoo xamante ni dañ leen waroon a jàpp na duma duma su su seen sëriñ dee dañuy taxaw di saaga yàlla ma ne ko yow looy saaga yàlla yàlla moo rey sa sëriñ yow dee rek fekki ko parce que xam nga ni soo rayee sa bopp dee safara nga jëm ah nit ñi dañuy dof dof lu mais xam li xew nañu bàyyi dof dof lu dof dof lu nag musiba la dafa bokk ci musiba yi gën a rëy ci dëgg gis dëgg ba noppi dëgg ci di def la neex di wax la neex bi du la fekk sa biir bàmmeel attention yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam te lu mu wax dëgg la nee néew bi su dee mu ne day ànd ak ñett dina ànd ak jëfam dina ànd ak mbokkam dina ànd ak alalam alal ja su ñëwee day wër yi wër wër wër daal delluwaat ci kër ga daal ne man du du ma pour sëg man alal moo tax ñu tuddee ko wër kër day wër sëg wër daal ah man du ma pour ñi dee man pour ñi dund laa kon maa ngay dellu ci kër ya mbokk ñëw gas ba mu xool wut zeng wut ay bant rokkas la ci biir suuf si takk la ba nga ne ñoom ñëpp jox la yàlla dañ takk gars xëpp la ndox ba dootoo mën a yëngatu takk la ba nga ne ñoom jël gas ba mu xóot suul la ni yoo warul ci gas la ñu wut ay bant def ci sa kaw takk laa encore ci biir suuf si waaye suul rek doy na sëkk waxuñu ma naan nañu jël ay bant def ca wut zeng sànni ca kawam. suuraat wutaat suuf defaat ca kaw wut ay xeer teg ca wet ya pour nga bañ a rëcc malaayika yi ñu day nit ñi dañuy booleeg malaayika yi pour ñu door ñu rek gis nga li ñu ci biir suuf lu yéeme la waaw waaw kon mbokk yi nañ góorgóorlu ñu bàyyi xel sunu digganteeg sunu bopp sunu digganteeg sunu borom tere ñu kenn mu am gën tere ñu kenn mu gëm ku ko te loolu kenn mu topp ko def waaye nag moom la tax bul ndax sa bopp soo dee am na ci ñoo xamante ni nii ñoo ngi dee ci seen i dëkk seen sëriñ sax yëgul ni dee na ku yëgul ni dee nga fan la lay fekkee dama xam sax na yow dee nga wala deew xamu ci dara ñaata nit la ñaata ñoo nekk ci prison yi fi ne nii seen sëriñ yi xamuñu sax ne dañ leen fekk ku la mënta génne ci prison Abdoulaye bi prison Matt yi ndax mën na laa génne ci prison yàlla la ñaata nit la seen taalibe toog amuñu ceeb bu ñu lekk sëriñ ba daf koo yëg waaye ma ne ma ne taalibe bi gën a gëm su dee am nga nu ñuy def allo salaamaaleykum allo njëgën jërëjëf njëgën waaw diw moo noppalu nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon yëgoo woon bi dee yow sax amoo kañ ngay dee yow sëriñ bi xamoo ko te yow moo tax nit ñi war nañoo yeewu kon sëriñ bi bu toog ñu naan yàlla yàgg ci wér parce que xam nañ day dee su doon wonee doon su sëñ bi doon woon dee kenn du wax ne yàlla fi yàgg te wér yàlla fi sax ba xaw la ñuy wax ban sax ba xaw day dee parce que baayam dee na maamam dee na maamaatam dee na lu tax ci moom faatu na lu taxul ci moom faatu na waxuma la loolu sax mais adduna bii adduna bii su fi kenn doon dee Seydina Muhammad day doon te yeneen di gëstu suul suul si def ko ci kon kan moo dul dee ñëpp fay dee kon ku nekk na nga góorgóorlu ba su ëllëgee suñ gasee suuf def la ci biir nga fekk fa lu baax fekk fa lu yiw fekk fa lu rafet te la ci jiitu mooy julli kurul julli kenn mënu laa ram bi ci topp mooy azaka azaka yi alal nañ ko génne lu am solo la day yokk alal te dafay protéger dafay tàmm azaka yi tamit war nañoo génne suñuy azaka yi jëmm léegi-léegi nga woor azaka yi jëmm la léeg-léeg nga def nii dugg ci àll bi sonn ngir yàlla la waaw nga waaw ngiro puus ci àll bi sonn ngir yàlla azaka la azaka la azaka la dox ci naaj bi ngir yàlla waaw gàmm jot nga sonn bis bu baax jot nga sonn bisu alxuraan jot nga sonn def ci ay yitte loolu azaka la waaw fonk sa wéydu azaka la bis topp mooy woor woor li tax mu am solo loolu jigéen ñee ko moom benn point rek laa ciy teg fu ma dem dinaa ko xool mooy jigéen ñi am ay bori góor nañ gaaw bay ko balaa weeru koor wee di keroog nag wax naa leen ne leen damay génn ci dem jàkka ji dajeeg ay jànk yu jigéen xam naa ne ñooñu moom bokku ñoon nii ndeysaan yàlla boole ko comme ñooñu ñooñu kay yàlla leen nuru yéen ma dégg leen kenn gi ne ko ñaata fan nga am mu ne ko fukki fan mu ne ko waaw doo ko fay mu ne ko ah man yàlla du ma fayanteel moom ma ne ko yaa réew yaa réew yaa bon yaa ñàkk xorom yaa ñàkk càkk yaa ñàkk xam bu nga jëm yow yàlla da ngaa lebalanteeg moom bay bayanteeg man ngañ bor ki ma koy fay mooy ci moom ci ma lebaloon yàlla lebalul la nit waaye yaa am ngant sa koor gi ngay woor sa woor la yaay bayeeku su dem àjjana jotee yàlla dem àjjana yaay dem àjjana sa baay dem sa maam du dem sa dem yaay dem yaa war a kon jigéen ñi ñi am ay boori koor fay leen ko góor ñi ñi ci am ay boori koor fay leen ko koor daa ngi léegi Shaaban bi Rajab loolu Shaaban leen toog Shaaban Ramadan attention fay leen seen boy bi ñu def mooy juróomeelu xaraf bi mooy aji makka aji makka nag ñaar la xam nga tey jii waxtaan bi doo leen seetloo dafay boole charia ak xaqiqa yëpp laay si laay gàtte tasawu ba waaw kii yëpp laay boole loolu moom moo tax ma wax fii wax bi da ngeen di déglu woon. aji makka ñaar la aji makka benn bi mooy nga jël sa alal dem makka kooku bu amul alal wàcc na la waaye am na beneen aj boo xamante ni ñëpp la wax mooy inni zahibun ila rabbi sayyahdini mooy ngay takku ngi ñëw gi yàlla ihdina siraatal mustaqiim nga tax bis bu nekk di ko wuti minute bu jot nga koy wut lii nii asaka la ah dem makka la ñun nii ñu def nii dem makka la parce que dañuy jógee ci bërëb wuti yàlla ci beneen bërëb te yàlla ma ñuy wuti ci bërëb bi moo nga ci bërëb boobee waaye nag li ko ci neex mooy déplacement bi coono bi yitte bi la yàlla defee innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa sallallahu alayhi wa sallam ak tamit daf ñoo war xanaa ba ma ni ku julli julli bu normal jullee ni Seydina Mouhamed jàngale julli. sallallahu alayhi wa sallam. ku ko def xamal ni aj nga màkk ndax soo ne Allahu akbar rek décollé ka soo ne asalaamaaleykum jóge nga ca ca ca ca sa sa sa Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaw. Ah. julli aj màkka la mag ñi xam na li may wax waaw ah, yeneen bi sallallahu su demaan ba am li ñuy wax stress julli ci jaxasoo kenn xamatul fan lañ jëm danaan arrêt naa bi haya bilal ah bilal mu ne naam mu ne ko ah waaye waaye waaye noddal ah noddal ñun suñuy dégg nodd bi am jàmm mooy li ma waxoon sànq am ñoom te ni suñu déggee nodd dañuy tiit yàlla ñu yàlla musal ci loolu bi ci des mooy jihaad jihaad ñaar la jihaad bu njëkk bi mooy nga génne sa jaasi di corante ci yoonu yàlla beneen jihaad bi mooy yow sa bopp nga fexe noot sa bakkan ba lépp lu mu la digal ci lu yàlla bëggul nga bañ koo def kooku dafa am solo walladina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa al muhsinin yàlla nee na ñiy jéem a góorgóorlu di ma wut ci man yàlla man yàlla dinaa leen fekk fa ñu nekk dimbali leen yàlla lu ci yàlla waaw ah, loolu dafa am solo mbokk yi di jéem a teet bàkkaar dinaa ci ñëw léegi incha waaw mooy juróom mooy juróom-benn xaraf bi juróom-ñaari xaraf bi mooy martabatu tawakkul tawakkul mooy nga wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla nag ku ñëw ci village yi doo leen ko jàngal. déedéet kenn du leen ko jàngal dama leen jox am na exemple yu bëri bëri waaye dama leen jox exemple bi gën a simple fii loo ñàkk a ñàkk a ñàkk xam xam nga ni fii bay waaye wéeru ci yàlla mooy lii waa yuuxaan yi di def mooy dem ca tool ya defar ko ba mu baax wàqi jël ñetti pepp wala ñeenti pepp tànn ci biir dëgg dem ca kër ga toog di xaar yàlla loolu mooy tawakkul tawakkul ak tawakkul baax bokkul tawakkul baaxul tawakkul mooy yamba mooy ku bëgg lu nooy toog rek naan yàlla yàlla yàlla yàlla kurus kurus kurus foo jëm demal liggéey ji nga naan la loolu a wéeru ci yàlla loolu du wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla mooy nga dem def li la war ba noppi béykat yi di def waaye lu tax lu tax toogu ñu daal ne nañ nañ wéeru ci yàlla yàlla saxal dugub ji génn gerte gi lu tax lu tax waaye ñu xam defuñu loolu parce que xam nga ni soo demul jiw ji doo am sax mboq ñax yu am dëkk ngay am yu bon ngay am tool bu booy bu ñaaw ku la romb ni doo ku la xam ni amoo benn xorom góor xoromam mooy sonn mooy ñàkk góor day am jom am jom mooy wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla bi gars yi di def déedéet toog rek ak ah, taw it hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkaltu ala allah wéer naa ci yàlla wéer naa ci yàlla waaw yàlla lépp déedéet déedéet yàlla ni mu bindee adduna dafa am loo xamante ni moo ko moom moom dong am na loo xamante ni nag moo ko jël séddee ko jaamam jaam bi nag dafa war a def li ko war su paree mu jébbal yàlla kooku mënoon nañ ci gën a xóotal même politiciens yi loolu la ñuy bëgg a def nit ñi dem di liggéey yi yow nga bëgg a toog rek di nax nit ñi di wax ay wax fi ne nii xool leen ñoom ñëpp xool leen ñoom ñëpp duñu daanuñ dem ci àll bi daanuñ seeti nit ñi daanuñ nuyoo koo ci gis yaa ngi gis ma naan ça va vous allez bien merci oui ça va ah oui oui ça va oui oui ful ñoo ngi laajte France di di nuyoo waaw eh, dañuy def lii nangam nangam te daanuñu nuyu kenn daanuñu dem fenn. faale wu ñu woon kenn soo leen nuyuwaan sa loxo ñaga sax ñu ne mais kii loxo bi ni mel nag ñu ne loxo yooyu mooy dem aljanna yow sa loxo yi safara la jëm xeyrul bariyati seen Seydina Muhammad dafa am benn waay bu ñëw di nuyoo saxaaba yi ngir dem di ko nuyu yi gars yi téye ko bëgg ko fitnaal ndax loxo yi dafa ñagas ba mën a xotti loxo xam loxo yooyu sonn na yonent bi gis na action gars yi mu bàyyi waa ji ba mu ñëw yonent bi woo ko daf ko ci ci ci wetam daf ko ci dundam teg ko ci wetam ne leen ah ndax bëgg gis ku dem aljana te deewagul ñu ne ko ah waaw waaw ñoom ñu yaakaar ni boppam lay wax mun leen waa ji ñu ko lu tax mu daal di jël loxoom ne leen xool leen loxoom yi ni mu ñagatee ndax mbay ni mu ñagatee ndax liggéey ni mu ñagatee ndax mu xarma wala jom dafa am solo ba am solo ñoom li ñu bëgg yomb na lool ah mais ci yenn sëriñ yi toog rek bëgg a dundee addiya loolu kon la doo dem liggéey doo dem sonni ni naa tax taalibe yi am na ñu bëri yoomal xiyaam ñooy ëpp maqaama seen sëriñ man maa leen ko wax billaahi laa wax xamul tax ñoom ñoo gën a bëgg yàlla sax sëriñ ñooy def joxe seen alal ñooy sukk ñooy sonn xool leen ñu waxaan jii xool leen fii xool leen ñoom Souleymane ñii coone yi ñuy def pour ñëw ca gàmmu ko xool leen yéen ñi ñëw xam ngeen li may bëgg a wax coone seen kër ndox dem seen tànk ba xoolal ñoom fi ñuy jógee yéeg ci ay poso ñu yéeg ci kaw booy yéeg jigéen ñi toog ñu tàncaloo sonn jaar ci poussière bi dem di wuti yàlla yow sëriñ bi nga bëgg a sëy nelaw ba onze heures jóg taxaw daal di jënd naan sama liggéey ndax sama barke baay toog yow sa kurus ñu jox ñu ñëw sukk jox leen addiye nga def rapport toog yaakaar ne yaa benn yaa fi mën wallahi wallahi ñu jógee ca àll ba sonn du yowmal qiyaamee ñoo lay ëpp maqaama ci yàlla ñoo lay ëpp ci jër ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man maa la ko wax man parce que amul dox yàlla du jaawat ne benn jaam eh yàlla du jaawat ne benn jaam ak moroomam inna allaha la yudiu ajra al muhsinin ñëpp ñi nga xamante ne dañuy yooyu yàlla ñu yàlla dimbali huitième bi huitième xarafu laa ilaha illa allahu mooy tawxid mooy wéetal yàlla ci turam wéetal yàlla ci ay meloom ak jëmmam wéetal yàlla ci ay jëfam moom allahu subhanahu wa taala wéetal yàlla nag wax naa leen ko sànq ba mu leen yaakaar naa soo ko wéetalu rek yaa ngi koy bokkaale yàlla yàlla mu ko ci bokkaale yàlla neuvième bi mooy martabatu tafwid tafwid dafay xaw a niroog tawakkul mooy loolu sunu borom di jël surtu yaakaar naa Sadd ah mooy surtu Daawuda wa ufawwidu amriya ila allahi inna allaha basirun bil ibadi mooy nit daal di jël léppam jébbal ko yàlla moo ngay dund beneen maqaama bi nekk ci surtu Fatiha waaw bii iyyaka na'budu la bii wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in nag mooy maddamatu tawfiq mooy sa nga jël ko ko yàlla loolu ñàkk mu bala jiwoo ko def doo am mukk bëri diw la déedéet loo am yàlla la loo nekk yàlla la dixième bi mooy muñ muñ dafa am solo tey tam yéen nee na muñ du ñëwee lu dul yiw waaw te loo gis ci àdduna muñu koy fekk ndeysaan góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi Sénégal war nañoo delluwaat ci muñ muñ amatul dañuy xeex rek biir kaar yi dañuy xeex kaw jakarta yi dañuy xeex taximaan yi dañuy xeex borom oto yi dañuy xeex daayira yi sax dañuy xeex far parce que mu ñu amatul nit ki soo ne ko puus waaw xoola waaw e sax léegi waxtuma sax daayira yi jàkka yi sax dañuy xeex far waaw yow léegi ci jàkka ne nit puusil mun la booy eh doo ma waxal ci ay eh, sa julli nga ma puusil am na ñoom te da lay daggal la ci biir daggal yéen kañ ngeen judd bay wax fii kenn yéen da ngeen a xam dara ci diine réew mi bëgg a dee. day sànni te koy wax rek mu taxaw ci saako si wala nga ne ko papa ñëwal nii wala ah nijaay usil nii wala sëñ bi mbokk mi kaay taxaw nii saako bi matul kaay mott li ko mën la eh julli sa julli muñ amatul waaye su diine ji amatul muñ fu ñu jëm kenn mën sa xajoo ci kenn nit soo ko xoolee sax boo xoolee tarixa nga jéppi ko nga jéppi bu soob la mënoo muñ dara koo bokkulul pas-pas nga jéppi ko koo bokkulul mouvement nga jéppi ko mais du dara amul benn cër te da xam ko am waaye bala ñoo xam ko am ëllëg yoomal xiyaama fii di course bi foofu mooy arrivé ba course bu jeexagul nag te bu yow yow xanaa da ngay GP bi rek te GP bi wóorul mën ngaa gagné te comme doo gagné da soxla même soo gagné safara nga jëm. moo doon dof fi ngay xool fi ngay xalaatee jiitu naa la jiitu nax la bu yàgg naa la billaay ñu may man ci ginnaaw laay leen dee du ma du du du jaay doo ko gis parce que lay ñëwee dundal wallaay ndeysaan suñ mu ñëw wallaay xam nga jaar du ñëw da koy xam waaye ci ginnaaw du na la bu yàgg <laughs> on oh onzième martaba bi ci laa ilaha illa allah onzième xarfu laa ilaha illa allah moom mooy arriba mooy nga nangu nga gërëm lépp lu yàlla def nga sant ci yàlla mooy li Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiyallahu taala anhu waxoon ne fa kullu ma faala al jalilu fa huwa al jalilu Cheikh Omar nee na lu allahu def rek rafet na baax na waaw nee na def baax na lu yàlla def baax na rafet na lu muy waaj def baax na lu mu defoon démb baax na ñu ne ko lu tax mu ne parce que yàlla du juum ay waay sëñ bi nañ dellu ci yàlla yëf yi métti na yëf yi métti na gars yi tas nañ réew mi tas nañ sunu réew mi tas nañ sunu xol yi tas nañ fas fas yi tas nañ kër yi dan laa liggéey dan laa nangam dan laa def lii fii lañ ko jëlee nangam nangam suul nañ ko nangam nangam sa lii sa doom bàyyi la ko def sa doomu nangam moo la ko def lii fu mu jógee nangam sa wërsëg dafa tëju kii moo la ay way way way fu ñu jëm ak lii fu ñu jëm ak lii waa ana yàlla xam nga nit ñi fi ne dañoo bëgg a yàlla benn poupée poupée muy yàlla daal benn affaire la daal mais yàlla xanaa nit ñi dañoo fàtt ni alam yaalam bi anna allaha waaye yàlla mu ngi gis xam na li xew kuy def lu bon bàyyi ko te nit mu def ci lu bon mu àgg ci yow daa neex yàlla mais attention nañ dellu ci yàlla te xalaat yu bon yi ñu am ñu génn ko suñu bopp wéetal yàlla sellal suñu xel sellal suñu xol su ko defee ñu jaamu yàlla suñu dee dem aljanna yàlla ñu ko yàlla defal martaba bu mujj bi moom mooy martabatu zuhd waaw mooy li ñuy wax ci tubaab ascétisme mooy dëddu àdduna dëddu àdduna tamit il faut ñu leeral ko dëddu àdduna ak àdduna dëddu la bokkul dégg nga gis nga ku àdduna dëddu ak ku dëddu àdduna bokkul dëddu àdduna xoola mooy nga sol yére yu rafet am jabar ji fi dàq am oto bi fi gën a nooy am lal bi fi gën a rafet di lekk ceeb yi gën a neex ba noppi sa xol bi yàlla fees sa dell loolu mooy dëddu àdduna mais am na ñoo xamante ne dañ leen gis àdduna moo leen dëddu àdduna dëddu gi mu leen dëddu nag xamatuñ fu ñu jëm ñii mujj di sol ay tuba yu xeeñ di sol ay mbubb yu tilim di sol ay affaire dootuñ lekk dootuñ naan soo waxee ñu dañuy dañoo dëddu àdduna ñooñ àdduna moo leen dëddu àdduna nag kum dëddu yàlla ci yàlla musal ndax àdduna bi tamit yëf yi ci la de ci la ah mais sëñ waaye dañoo war a di xewlu a xewlu di parce que àjjana fi lañ koy tàmbalee fi lañ koy tàmbalee su ko defee comme yi laa ilaha illa allah mbokk su xamee moom bindul boppam dañ koo bind dégg nga xam su xamee ni moom dañ koo bind moo ngi ci laa ilaha illa su xamee ni suy dee du boppam waaye dañ koy rey moo ngi ci laa ilaha illa su xamee su dee dund ki du yem ci dee kese soo liggéey dañ koy dekkal te du dekkal boppam mu ngi ci laa ilaha illa allah su demee nag ba xam ni xam na xam nga xam na ni dañ koo bind bindul boppam muy un xam na ni du dee dañ koo rey reyul boppam muy ñaareelu xam-xam ba ñetteelu xam-xam ba mu xam ni su dee dina dekki sa suy dekki du dekkal boppam waaye dañ koy dekkil muy ñetti xam-xam léegi ñetti xam-xam yooyu soo ko boolee nag soo ko boolee nga xam kii def loolu te muy allah yow yaa ngi ci dëggi dëggi dëgg laa ilaha illa allah allahu laa ilaha illa allah yaakaar naa ñëpp xam nan lan mooy la ilaha illa kon lan moo ci def ñu jëfe ko li ci des tamit mooy laa ilaha illa allah képp koo ni dund nga ko ci sa ko incha allahu yàlla dina la defal victoire dinaa def tënk bu gaaw a gaaw a gaaw ci yàlla dimbali ci Seydina leen ku ànd ak laa ilaha illa lu sa nombre tuuti tuuti du tee am cër du tee am victoire yaakaar naa seen xel yëpp moo ngi ca gazwatu Badr ah ma ngoog xam nga dafa am. ñaari badr am na badrul ula ak badrul kubra badrul ula soo ko déggee hmm. woykat yi boo leen déggee ñu ne safwaan xare boobu ñuy wax safwaan mooy badrul ula benn la dégg nga pour doo leen ko déggee feneen mën ngeen dégg ñuy wax safwaan te doo dégg ñu ne badrul ula boo ko déggee xamal ni mooy badrul ula mooy safwaan benn la hmm. sin nag lañ koy déggee waaw Badr moo ngi am six cent quarante deux six cent vingt quatre bon six cent vingt deux la yonent bi jël Makka dem Madina di n'est-ce pas noonu la six cent vingt deux six cent vingt trois six cent vingt quatre ñaari at après hijra ci la Badar am xaswatu Badr dama leen jox ay chiffres pour ngeen xam ni ku ànd ak yàlla da ngay gañe ku ànd ak laa ilaha illallah lu nekk ci àdduna mën nga koo nërmeel mën nga ko ko daaneel déglu leen déglu leen yéefar junniy góor lañu woon junniy góor juróom benn téeméer ñoo ci amoon mbubbi koom xam nga ñuy protégé nañu téeméer yi ñu waroon fas ñoo ci nekkoon xam nga ñi am nañ kon galaat ka nga xamante ni moo euh, mooy saa ibnu ibnu Yazid moom nag gis ngeen diine lu bon du tee yàlla baaxal la bu leen fàtte ni saa it bii nga xamante ni moo jiite woon keroog xa ah, Badar ci yëfër yi mujj naa tuut ginnaaw loolu na ngeen xam ni mooy juróomeelu maamu imaamu Shaafi'i imaamu Shaafi'i la borom ngir la sax far am na ngir bu ñuy wax mazhabu Shaafi'i al mazhab ash-Shaafi'i kon pour wan leen ne leen mën ngaa tàmbale ci lu bon waaye yàlla dimbali la yàlla ñu yàlla dimbali amoon nañu juróom-ñaar téeméer ci ñoo xamante ni euh, juróom-ñaar téeméer ci ay jinneem yoo xamante ni moom la ñu taxawoon seen mbir amoon nañ ci ñoom juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoo xamante ni xam nga la lan doon def ah sponsorisation sponsor mooy yéefari luñ soxla rek ñu joxe dix-sept personnes la ñu woon moo tax financé lu bon yàgg na financement du terrorisme financement ay làmb caaxaan yi fowkaay yi yëpp yàgg na ci àdduna dix-sept financier la ñu amoon dix-sept su waxtaan bi xasuloon dama leen di jox juróom fukki ak juróom ñett yi juróom-ñaar yëpp waaye ñooñu baaxuñu moo tax dem na ba yàlla dëkku leen ne dina lazina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillahi fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim hasanatun summa yuxlabuuna yàlla nee na islam yi jël seen alal yi di ko dépensé ci yoonu kéefar pour fay l'islam mu ne yàlla leen dinañ ko dépensé waaye du tee ñu gañe leen du tee ñu gañe leen mooy lan lu mu yàgg yàgg ku kàddu yàlla mooy gën a kawe keroog xaswatu badr fukki fan la woon ak juróom-ñaar ci weeru koor xam nga ni kon ñii sonn nañu dix-septième jour weeru koor kon koor gi xaaj na ba am ñaari fan ñu sonn xiif amatul lu lekk. 313 lañu keroog ba yonent bi ñëwee def revue des troupes boo ma leen boo ma leen doon wax. guddi gi yonent bi dajale leen toog xool leen ñu war a dem ci xale ba mu wàññi wàññi wàññi wàññi wàññi muy 313 di 207 ci waa euh, Lansar ak 106 ci waa Muhajirin muy 3 wàññi leen ko ñaata la 207 ak 313 yaakaar naa ak 106 yaakaar naa 313 la mu ngoog mu mu xool leen daal ne ah. waaye sama xel dal na yonent bi wax loolu sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan fu xelam dalee rek dal na sama xel dal na ñu ne ko lu tax mu ne xanaa xamoon leen ni jaaluut jaaluut mooy kan ci français Goliath déggoo leen léeg-léeg combat bu métti dañ naan combat bi de c'est comme euh, la la bataille entre David et Goliath Goliath mooy jaaluut ndeysaan trois cent treize lañu woon moom la yàlla di di ñoom ñooñu la yàlla di di di di tagg ne ne kam min fi atin ah qalilatin xalabat fi atan kasiratan bi isnillah wallahu maa sabirin suratul baqara te suuf ndeysaan ñoom la doon tagg yonent bi nekk ci yow histoire dafa ñëwaat trois cent treize ñoo demoo xeex ak yéefar boobu jéggi dex ga gañe ko waaye trois cent treize ñoo ànd ak Seydina Mouhamed muy deux cent trente sept deux cent sept ci waa Ansaar ak ak cent six ci waa Muhajirin xoolal xoolal waxoon naa la ne la amoon nañu téeméeri cavalier mooy téeméer ñu war fas yonent bi juróom-ñaar fukki gëléem kese la amoon ak juróomi fas xeexoo bu bu bu triste am na fa dama ngi koy jàngal rek ngeen dégg ko ngeen kontaan ndeysaan yonent bi kenn du moom yonent bi mbir mi bette na histoire bu gudd la du ma ko waxee ci bis jot na presque histoire bu gudd la dama koy tënk te li ci ëpp di ngeen ko dégg ci waxtaankat yi balaa waxtaan wu waxtaan wu siiw la a dafa am benn xew-xew bu rafet bu ci am bu neex boo xamante ni du du du suñ ko déggee dina a yokk seen fas a yokk seen ngëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi dafa a jàgg problème am na mu woo jullit yi waxtaan ak ñoom ne leen yaa am problème xeex bi programme wu ñu ko woon te fii am na te xamatuñ fu ñu jëm il faut ñu taxaw commencé di coow coow la bari wax ja bari ku nekk di wax yeneen bi daal ne ah bi ne waa asiru alayya waxoon naa leen ko keroog ne leen dafa am lu ma war a dégg maa ngi yéen ñoo war a dem xare ji baam damaa nar a dégg la Moussa déggoon Isa wa rabbika faqaatala faqaatila yow Moussa demal yàq yàlla ngeen dem xeeti ji waa kër Moussa loolu lañ waxoon Moussa demal yàq yàlla ngeen dem xeeti ji ñun duñ xeetali kenn ah yonent bi mel ni lu mel noonu lay bëgg a gis mu ne assuré waale wax mbir ah waaw ah ah baa mbir nañ bëgg a ama te saa si sax mu mu ànd moom boog mooy mooy mooy seydul aws waaw waaw waaw lan taal yëpp mooy seen kilifa waaw waaw waaw ndeysaan mu daal di waaxu daal di jënd mu ko wallahi laka annaka turiduna ya rasulallah ah dafa mel ni yonent bi yow ñun ngay waxal de ñun waa Taaxi Gawa ndeysaan wala ñun waa Ngenta. ah dafa mel ni ñun ngay waxal de ñun waa Bakhsa ngay waxal ah ñun ngay waxal yonent bi ne ko bala en fait waaw ajal waaw yéen yéen laay waxal yéen laay xaar seen kàddu dafa war dem xare yéen laay ànd de xare kon war naa am lu ma dégg ci yéen pour wax ngeen wan ma ne ma bàyyi ngeen pour dee yonent ñu ne ko waaye ñun bu dee ñun la waaye te leen ñoom xam ne amal naa dikka waaw wa sadaq naa ta wa shahid naa anna ma jita bihi huwa al haq wa aataynaaka ala dalika uhudan ndeysaan wa mawaadiqa ala sam'i wa taa salli ya rasul allah lima aradta fa nahnu maaka wa huwa alladi ba'athaka bilhaqqi law ista law ista'rafta bina hada albahr la xusnaahu maaka waaw la xusnaahu maaka ma taxallaba minna rajulun wahidun waaw wa ma nakarahu an tabqa bina aduwwun gadan waaw laal allaha yurida fiina maa tuqiru bihi aynaka wax kay moom nga lii lañ wax lii la sàmm mu wax wax sëñ naa wax ne ko dafa mel ni ñun ngay bëgg ñun ngay ñu dafa dafa mel ni ñun ngay junj de ñun ngay mu ne ko waawoo yéen laay xaar kañ yéen ci baa ngi wax de ndeysaan ndeysaan mu ne ko xanaa mën naa di ko ñun gëm nañ la démb balaa xale bee dikk waa ji wa sadaqnaaka ba ñëpp waxee ni li ngay wax du dëgg ñun ñëpp dem na li ngay wax dëgg la wa shahid naa wallahi waxoon nañu ak pas-pas waaye tey jii am nañ yaqiin am nañ pas-pas bu am na maa jiita bi ji huwa al haqq li nga indi tey jii mooy l'islam muy la ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu dëgg la la ilaha illallah la ilaha su ma waxee ne ko ñëpp wax yàlla seede ne waxuma ko pour mu xumb xam ngeen ni fan fanweeru xale yu góor yu dul dox duñu naan duñu baari duñu taxawaaru fuñ toll ñoo ne njàpp te duñu fo di entraîné am hygiène de lu ñu bëgg mu xumb mën naa xumb su ma ko waxee xam nga pour lan la pour ñu wax waa Madina ak waa Makka ya bañeen yonent bi doon ko saaga doon wax ne kàddu gi di jib pour wax leen ne leen tey moo ngi jib fii ci njuuxaan loolu moo tax ma ne na ñëpp si kas loolu rek la pour ñu delloo leen wax leen ne leen démb yéen waxoon du fi am cinq cent soixante dix yàgg na ak tey jii lañ waxoon ne du fi am in huwa illa wa ma huwa illa ah ah innahu la majnun lañ waxoon waaw ñu ne yonent bi dafa dof ñu ne leen tey jii dof bi moo defar àdduna moo saafara monde bi ñi feebar yëpp dof boobu ngeen doon wax moo leen wéral tey jii turam ñoo ngi koy yëkkati fii ñoo ngi koy wax fii ñoo ngi koy màggal fii ñi koy wax fii ay xale yu ndaw la ñoo xamante ni ku ci deewoon tey jii aljana nga jëm directement la allahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yonent bi dañ ko war di di di ko tudd fu ñu toll di ko di julli ci moom yonent bi fi mu jaar ak ñun métti na bari na baax na yiw na yàlla rek moo ñu ko mën a fayal yàlla nañu yàlla fayal seen daaw. Saad ibnu Muaaz dégg ngeen li ko wax ni ko bu dee ñun ngay wax gëm nan la nangul nan la gëm nan ni li nga wax dëgg la li nga indi dëgg la mooy l'islam te kat jox nan la ay accord ñoo lay waatal yow Muhammad rasulullah ne dinañ la topp. ba keroog ñuy dee waaye dinañ jëfe seen ndigal ba keroog ñuy dee. akrim bi man ilaahuna yarhamuna. ku tuddee Seydina Mohamed. te Seydina Mohamed yàlla wax ko ne ko inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa siraajan muniran Basiru nee na suñu yàlla yërëmee ñun ñi nekk ci kaw suuf te jiir ki ko ki ki tax yàlla yërëm ñu mooy Seydina Mohamed. akrim bi man ilaahuna yonent yàlla Muhammad Basiru nee na xanaa yéemu nee na xanaa war ngeen a yéemu ci ki nga xamante ni allahu subhanahu wa taala ku mu yërëm ci ñu njëkk ak ci ñu mujj ci ñu xam ak ñi ñu xamul ñëpp Seydina Muhammad moom moo tax waaye ajran bi jaahidinal munafiq Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Basiru nee na su ñu amee aajo mu faju ñu ñaan mu nangu ñu wax ak defal ñu ñu baamu naan mu taw ñu am njàqare yàlla dimbali ñu ni ne lépp loo xamante ni nit am na ko fëgg buntu yàlla yàlla wuyu ko dafa fekk ni Seydina Muhammad la yàlla xool waaye du xool yonent bi yàlla dafa kenn daal Mouhamadou Bachir nee na ndax yéemu leen war ngeen a yéemu nee na kontaan leen dëgg leen ci sang bi nga xamante ni lépp li nga xamante ni balaa la buy dal ci kaw nit ñi bu dee téeméeri balaa la quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre vingt Muhammad mooy wax yàlla ne ko teg ma ko moo ngoog sukuraat quatre-vingt cent pour cent la woon cent degré la woon yonent ne yàlla jëlal quatre vingt dix yi nga sëf ma ko man Muhammad rasulullah yeneen yeneen zéro virgule zéro virgule zéro zéro pour cent ya nga jël ko séddal ko xee sama xeet wi ba nga xamante ni kenn ci sonn ci courant ndeysaan waaw waaw Basiru nee na lépp loo xamante ni lor na ci àdduna lépp loo xamante ni baraa la buy wàcc la ca ëpp moo ngay wàcc ci dëndu Seydina Muhammad su nekk loolu yonent bi ñun ñëpp ay feebar ay épidémie ay ay ay musiba moo ñuy rey ba ñu jeex tàkk waaye lépp ñëw rek ci kaw ci jóge ci yàlla mu ne dëndu yonent bi moo koy jël intercepté ko ba nga xamante ni du mu du mën a egg ci jaam ba Basiru nee na waaw yéemal waaw kontaanal waaw bégal waaw santal waaw jullil ci jaam bi nga xamante ni su ëllëgee yowmal qiyaama moom rek moom la fa yàlla jox wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yow yonent bi ñëwal taxaw fii ta ramu gauche di ramu droite di ramu sa kanam di ramu sa ndeyjoor ba ñëpp képp koo xamante ni mus naa wax la ilaha illa allah muhammadu rasulullah dugg aljanna yawmal fadaa ilijol Makka. Mouhamadou Bassirou nee na yawmal qiyaama bis la boo xamante ni bis bu triste la bis bu métti la yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ataa Allaha bi qalbin salimin alqaari'atu mal qaari'atu wa maa adraaka mal qaari'atu yawma yakunu nnaasi kannaasu kalfaraashi lmabsuus wa takunu ljibaalu kal'ihni lmanfuus fa amma man saqulat mawaaziinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Basiru nee na bis bii li muy métti métti ci alquran wallahi bi yéen yàlla Muhammad ñëwul rek jaxcaat ko mu waay moo tax Basiru nee na moo ngi julli tey ñaan jullit yëpp ñu bokk julli ci Seydina Muhammad ni ñëpp wax sallallahu alayhi wa sallam Basiru nee na su nekkuloon Seydina Muhammad ñun ñëpp safara lañ jëm waay. Basiru nee na képp koo xamante ni sunna Muhammad nga ne sallallahu alayhi wa sallam. Basiru na mu ngi lay ndokkeel ci ànd ki nga ànd ak ki nga xamante ku ànd ak moom aljana nga jëm. mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah jël gi ñu yàlla jël ñun xeetu Seydina Muhammad teg ñu ci kaw yeneen xeet yëpp Basiru nee na bu kenn yaakaar ni yow la wala sa liggéeyu ndey la wala sa barke baay la wala sa doole la wala sa xam-xam la waaye nee na xoolal waa jee di doomu Abdoulaye Diak Amina tëdd ca Madinatul Munawwara muy Seydina Muhammad Basiru nee na am na téere boo xamante ne wàcc na ñu ne téere bi lu ko tax a wàcc mu ne ngir tagg Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nee na am na benn téere bu ñuy wax Tawraat wàcc na ngir màggal Seydina Muhammad Kathir nee na am na téere bu ñu wax injil moo nga wàcc Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam Seydina Isa moomee yàlla kontaan na ci moom waaye lan moo tax mu kontaan ci moom ndax tagg gi nga xamante ni yàlla tagg na ko Seydina Muhammad ci biir alquraan karim incha allah kon dafa mel ni wax bi jot na dundal waay. waaw mais ñëpp wax na sëñ Mor dund. allahu julli ci des bariwul tuuti la damaa gis mbokk yi di rocceeku sax ma yaakaar ni dafa jot mu euh, situation bi na lool xatoon na loolu waaye bi Saad ibnu Muaz waxee lii yonent bi xelam dafa dal waaw yonent bi dafa kontaan daan leen acca bismillah siiru ala barakatillah dem leen dem leen yàlla dig na ma victoire kon dem leen parce xel ma dal na ndeysaan soo leen xoolee statistiques yi rek di xam ni ñaar ñi ñaari armée yi tolloowuñu ñaari armée yi tolloowul waaye xoolal kii Badr la am na beneen xew-xew boo xamante ni ci xew-xew yi gën a siiw ci diine ci la bopp mooy Uhud Uhud moo topp ci Badr am na nag ay jàngale yu bëri yu ci am ci bañ a mooy sa ndigalu kilifaat yu demee noonu waaye soo xoolee rek nit ñi parce que wax naa leen ne leen yonent bi six cent vingt Madina nest six cent vingt quatre ci la Badar am six cent vingt cinq ci la Uhud am te Uhud moo ngi am bisu samedi ci Shawal dégg waaye soo xoolee Uhud cër bi mu am ak maqaama bi ak bayre bi ko yàlla defal sidna Haaruna alayhi salaam nee nañ fa ko denc sidna Haarun rakku sidna Moussa fa lañ ko denc keroog yéefar yi ñetti junni lañu woon déglu nombre yi rek nombre rek moo ma intéressé ñetti junni yooyu moom juróom-ñaar téeméer ci ñoom ñoo amoon mbubbi koŋ mooy bouclier ñaar téeméer yi nit ci ñoom ñoo amoon galaat ñoo waroon ay fas fukki jigéen ak juróom-ñaar lañ àndaloon ay jigéen ñu rafet ñu ñu ñu defaru ba yàqu ñoom ñooy ñëw taxaw di leen tëggal di di leen wax ne leen dem leen ngeen dem te ñëw ku ci dem xare ba ñëw sa affaire dina baax billaay ñi ñoo yàgg tay tay xam nga ni am na ñoo xamante ni kon wax ne la demal te ñëw di nga dem te ñëw léegi ah suñ mu niw demal te ñëw ndeysaan dégg nga jullit yi ñoom junni lañu woon te junni bi kat laataa xare bi laataa xare bee taxaw ñetti téeméer rocceeku nañ ci parce que ay naafeq lañu woon kon sept cent lañu sept cent ñoo war a dajeeg ñaata ah trois mille ñu tolloowuñu ñaari fas rek a ci nekkoon te waxoon naa la tey ne la ñaar téeméeri fas moo am fee ñaari fas abu burda moom moo moo moom benn bi beneen fas yonent bee ko moom ñi tolloo ñu tolloo ñu moo ngi mel ni Sénégal wala football ak France ñu sunu sunu euh, ñetti joueur góol bi ak ñaari joueur ak onze francs ah xam nga ni loolu loolu xel sax nanguwul match boobu waxut noonu la tolloon ma ngoog yonent bi daal di ñëw taxaw daal di def séddaleem daal di jël ñetti bi mu jox ibnu Hadir bi ci def mu jox ko Habab bi ci def mu jox ko Ali ibnu Abi Talib ñaar ñii kii ci ah, Aws la bokk ci Xasraj mooy waa mooy waa waa Ansaar Seydina Ali moom moo teewaroon waa Muhaajiruun bu leen fàtte nag ne xare yi bu njëkk li ci ëpp daanañu xëy rek commencé di dóorante déedéet daanañ def noonu dañ daan def ay combat individuel mooy benn yéefar benn jullit benn yéefar benn jullit benn yéefar benn jullit benn yéefar benn jullit bam neex leen ñu soog a songoo tamparoo waaye gis nga keroog yàlla dafa toroxal noonu famille bii moom dañ cee sonn keroog mooy waa kër Balxata bokk sa nag talxata fii nga xamante ni dafa bokk ci almubasharuna bil janna moom moo njëkk a génne talxata eh, eh, ibnu eh, ibnu talxata pa moom talxata la tudd papaam talxata la tudd Seydina Alioune daal di doog baat ba dañoo songoo rek ñu toog ba càgg rek gis benn bopp bu taxaw fële yaram ba des fee ñu xam ne Alioune rey na ka ca topp mooy Ousmane ibnu talxata moo njëkk a génnaat ba mu génnaatee gaynde gi yàlla gi gi ñuy wax Hamza moo dagg baat ba daal di tàggale ñaari ñaari ñaari Abu Saïd ibnu Abi Talhata daal di génn Saad ibnu Waqaas moo génn daal di koy terrasser rey ko Musaada ibnu Talhata daal di génn Aasim ibnu Saabit daal di génn daal alxaaris génn Aasim raaj ko ba ñoom ñu ma onze combats individuels yu am onze onze onze combats yëpp Seydina Muhammad daal taxaw ca kaw ñu soog a tampaloo rek fekk nag ci ginnaaw yonent bi waxoon na arché yi ñu yor xeej yi ñeneen dem leen ngeen yëg ci kaw tund wi moo nii la mel sax waaw kay poxos nii la mel comme njuuxaan far ndeysaan comme njuuxaan li leen neex wala mun leen dem leen ngeen taxaw fee fee oto bi nekk taxaw leen foofu ngeen yor seen i xeej waaye bu leen ko wàcc yéefar yi dinañ ñëw suñ ñëwee ngeen tiim leen di sànni ñuy dee rek stratégie dégg nga loolu amee xare ba tàng ñu commencé yere ci bi stratégie bi mu leen joxoon ñu ñu réussir ko à cent pour cent ba ñu demee ba gis teraanga yi gis xéewali nag jullit ci ëpp daal daw dem di njëkkante bagage ya fas bëy yaag xar yaag teraanga ya fa nekkoon daal di waay bàyyi seen position ba Walid Xaalid bin Walid moom moo seen position ba xam ni jullit yi wàcce nañ position stratégique ba ñu daal di wiiri jaare nii ci ginnaaw ñëw jaar fii daal di ñëw jël place bi jullit yi taxawoon kiim jullit yi nag ak di jam keroog rey nañ ci lu juróom-ñaar fukk ni ma ko doon alquran so histoire bu gudd la waaye pour wax leen ne len euh, nombre du ci dara ku ànd ak Seydina Muhammad rek da ngay dem aljanna dafa mel ni ñu julli ba noppi suñu paree ñu ñaan tàggoo incha allah. xanaa ñaan dimbali salaamaaleykum wa rahmatullah